léegi nag mooy masalaam sikki euh, mooy yar sikkim ak yooyu loolu nag lañuy gis insha allah kon nii léegi nii masala boobu <clears throat> léegi euh, premièrement mooy li ñu waxoon sànq mooy mooy tasawurul masala mooy ñu xam de quoi s'agit-il réellement d'abord ana lan la ñuy wax lan mooy al-lixyatu ci arab mooy liñ naan sikkim dangay xam ne nag bu dee wolof wolof xam nga buñ nee sikkim mooy lii comme buñ nee waaj yi mooy menton la ko tubaab bi woowee walla yaakaar naa ko moom ka man saay tubaab moom dangay waawa dangay waaru mais sikkim mooy xam nañ li ñuy wax muy nekk ci suufu mooy lex yi boo wàccee jóge ci kaw bët yi di wàcc ci lex yi ba ci fi ñuy boo tegee sa loxo sa ñaari lex di wàcc di leen wàcc di leen wàcce fi ñuy dajee loolu wolof day wooy loolu sikkim léegi nag lan mooy al lixyatu ci ci arab loolu boroom xam-xamu luga yi ndax lixyatu mooy mooy mooy singulier bi allixaa allixaa dañuy wax alluxaa tamit mais allixaa mooy li gën a nekk mooy li gën a afsax voilà këne loolu mooy mooy mooy pluriel bi sino singulier bi mooy lixyatun loolu Ah, boroom xam-xamu luxa luxa yi rahmatullah alayhim dañ cee wute ci moy lan boo demee ci lisaanul arab boroom lisaanul arab rahmatullah alayhi dane al-lihyatu ismun yajma'u ma nabata ala al-khaddayni wa ah wal wal jam'u lihan waluhan mithlu zurwa wa zuram ah imaam ibn manzur boroom lisaanul arab raxmatullah alayhi mu ne lixiyatu ci mooy tur la boo xam ne day dajale az-ziqnu az-ziqnu ziqn boo ngay dégg fa hiya ilal azqaani faw muqmahun mu ne dafa nekk tur boo xam ne day dajal li nga xam ne mooy sax ci lex yi xadd alxaddu mooy lex voilà xadd alxaddu boo ko alxaddu de alxaddu bi signifie pen wala dayo waaw non non wala frontière xadd xadd voilà yoo xam ne dañ naan la garde fou la bu ko dépasser non bi alxaddu mooy lex mu ne mooy li nga xam ne dafa sax ci ñaari lex yi wa ziqni ak manton bi mooy li li wolof naan sikkim li njoxoon sànk boo wàccee sal foofu muy dayoo ñu loolu noonu lañuy tuddee ci arab lixyatu mu ne dañuy wax pluriel bi mooy lihan bil kasri wàllu xan comme niñ ko waxee léegi bi dammi ci damm mislu zurwa comme zurwa mooy foo xam ne dafa kawe li gën a kawe njomboxtalu mbir yépp le summum voilà dañ ne lii mooy zurwatu nàngam mooy mooy le summum waaw wazuran pluriel bi du zuran boroom alqaamuus boroom alqaamuusul muhiit moom it définition bu mel nii la joxe que mooy li nga xam ne dafa sax ci lex yi jëm ak ci menton bi kanta boroom almisbaax almisbaaxul munir moom dafa joxe définition boo xam ne moo gën a définition yi ñu la jëkk a wax ñu moo ko gën a yaatu moom dane al-lihyatu ash-sha'ru an-nazilu ash-sha'ru an-nazilu ala adh-dhaqni ala adh-dhiqani wala wala ala adh-dhiqani wal jam'u lihan mithlu sidra wa sidar wa tudammu al-laamu aydan mithlu hilya wa hulal kon boroom al misbaax al munir mu ne ah, mooy ashaaru karaw gi nga xam ne an nazilu bi nga xam ne day wàcc ala dhaqani mooy bi nga xam ne mooy day wàcc nekk nekk ci kaw menton bi mooy bi nga xam ne mooy sax ci li wolof naan sikkim foofu muy sax karaw gi sax foofu loolu lañu naan ya voilà ndax xam nga wolof wolof moom affaire bi mooy kii bi ak dafay sax la bu war a tudde sukkim mooy moom comme euh, <coughs> moom loolu la mooy comme li am ci arab entre siwaak nga xam ne siwaak day tekki socc bi bant bi mais day tekki jëf ji tamit garab gi giñ koy jëlee dañuy jële ci mooy jëf ji booy dañ naan waa ji mu ngi def siwaak mais tamit bant bi mu téye loolu tudd ah, wolof loolu la xaw a loolu la am ci sikkim moom danaan day wax sikkim rek pour ñaar yëpp léegi nag kanta ah, arab az-zaqanu pas az walla az mooy plurielu azqan kanta arab moom ak zaqanu mooy menton bu dee loolu mooy li waroon naan sikkim léegi bu amee karaw nag loolu lañ naan lexya voilà moo tax ngay dégg naan <laughs> waaju suñu waaji bulu bu bu nako la ko suñ Musaa Sàmm di waxe bulux yaa xawam bulux yaa loolu la ko benn waay bu bu ñu xam boo xam ne bulux yaa lañ koy mu loolu mooy ñoom nañ koy gaawale ci algérien wala yooyu buruxya mais mooy abu lihya mooy koo xam dafa am sikkim léegi nag day dem bañ buruxya buruxya comme ni boo tax des fois booy déglu algérien yeeg tunisien ñoo ñu seen dialecte yi léeg-léeg yow boo déggee arabe ni des fois boo dégloo bu baax di nga xam li ñu wax mais des fois du évident ndax niñ koy waxee dañuy damm affaire yi xam nga zu lihya ak ba. non wala abu lihya abu lihya tamit mën nañ ko wax waaw bule ndax foofu la abu lihya nga ba bu lihya bu boo mayul doo ko seetlu voilà kanta arab moom day tudd zaqan mooy mooy bu amul da mooy bi ñépp am jigéen am ko góor am ko xale am ko lépp moo xam am na karaw am mooy bu amul karaw loolu lañ naan zaqan bu amee karaw nag loolu lañ naan lexya boroom almisbaax nag mu ne mooy karaw gi nga xam ne mooy sax foofu loolu mooy mooy li nga xam ne mooy al-lihyatu comme sidra ak sidar mu ne mooy pluriel bi lihan comme sidra mooy garab gu rëy góogale cèdre sidar watu dam mu ne dañ koy kii tamit comme xilya ak xulan comme mooy takkaay yooyu plurielu xulan léegi boo seetloo fii nii mooy définition yi da gis ne wuute na ndax ñaari njëkk yi lan lañ wax mooy yoo xam ne day ma nabata alal xaddayni la la la la boroom al lisaan wax ma nabata alal xaddayni wa dhaqani mooy li nga xam ne dafa sax ci lex yi ak li nga xamante ne mooy manton bi mooy sikkim bi li sax foofu yépp loolu mooy lex ya te lu mel noonu la boroom al xaamus wax kàntaa boroom al misbaax dane moom mbir mi mooy ki li nga xam ne moom boolewu ci lex boolewu ci lex nag lu am solo la mooy après loolu day définir day day indi boo gisee ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñoo xam ne dañuy jàpp ne ñoom mbir mi sikkim fii kese la même bu dee ñi ëpp définition wu bu bu bu allisaan bi lañ jël moom lañu noot moom la nootal mais mbir yi mooy affaire bi comme que affaire u làng la ni ñu wutee foofu noonu ci lan lay tekki ci loolu lañu wutee fii moo tax ci masala bi nga gis lenn surtout ci maalikee rahmatullah ñu lay wax ne affaire bi sikkin mooy lex yi comme niñ koy waxee loolu mën nga koo dindi dinañ ko gis léegi kon léegi kon léegi xam nañ li ñuy wax kon loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy wax loolu mooy tasawurul masala loolu mooy al lixyatu jam'u lixan wala luxan waaye lixan mooy li nga xam ne mooy li gën a siiw te mooy li gën a afsax mooy li gën a elo euh, mooy li gën a euh, langage euh, dafa am langage familial langage populaire beneen bi soutenu voilà <laughs> voilà af sax mooy bi gën a nekk soutenu langage soutenu voilà léegi nag ginnaaw bu ñu xamee loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, ñoom te lool yonent mi alayhi salaatu wa mooy ci digle ñu daal di yar sikkim moom moo koy moo ko digle comme xadiis bi nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam di wax mu ne ahfu shawarib wa aafu liha muy xadiis seydna abdallah ibnu omar ibn alxataabi radiallahu taala anhu wa arda ibnu umar radiyallahu anhu xadiis boobu muttafaqun alayhi la ndax imaamul buxaari soloo na ko na ko noon imaamu muslim ibnul xajjaaj al qushayriyu an naysaabuuriyu raxmatullah alayhi waaye waa ahlu sunani soloo nañu ko mu ngi ci muwatta mu ngi ci muwatta Euh, mu ngi tamit ci sunanu nasaa'i al kubra imaamu ahmad ibnu hanbal soloo na ko ñoom imaam abu awaana mustaxraju abu nu'aym na noon sharxu sunna bu imaam al ak imaam ibn hibbaana loolu nag riwaay dafa am ñu ne afu am ne awfu am ñu ne arxu am ñu ne arju benn la ñoo bokk ñoom lu ñuy tekki mooy nga bàyyi ko noonu ala xaaliha comme imaam an-Nawawi daal di tudd boo demee ci sharxu saxiix imaam Muslim al-Minhaaj mu ne yooyu yépp benn maanaa bi la aful lihaa awful lihaa arxul lihaa arjul lihaa allihaa lihaa loolu lépp benn la mooy nga bàyyi ko noonu ni mel buy sax sax noonu saa nga intervenir ci voilà loolu nag moom la li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mu wax ne loolu mooy li ëpp ci ñoom dañ ne dañ ne euh, mooy voilà àtte lan mooy àtteem dañ ne loolu farata la mooy war si këm dafa xaram wat ko dafa xaram ndax yonent ma ne saab-saab moo ne aw alliha wa qassu shawarib shawarib wa aw fu liha ñu ne la lu mu digle la te digle ci li gën a ci waxu usuli yu nuy mooy al yaqtadi al wujub illa ida sarafahu saarif an al wujubi min al wujubi ila al istihbab ñu ne digal digle yaqtadil wujub day tegtale di wane que ne digle li ñu digle dëgg looy farata la ba mu des bu dee ne daa am loo xam ne da ko fee jële jële ko ci nekk bañ a nekk farata mu nekk loo xam ne lu ñu sopp mu nekk luñ sopp ci kaw loolu la ñuy xamee ne kon ndigle li pour mu nekk loo xamante ne du farata foog mu am loo xam ne day ñëw di wane ne ah ndigal li tey du farata tey dañ koo sopp te lool nag amu fi yonent bi alayhi salaatu salaam dane waffiru aw fuu ak waffiru ak yiñ la wax léegi te yooyu ci xadiis yooyu yépp bu ci nekk mu ngi sax imaam muslim yeneen yi yenn version yi yenn ci kàddu yooyu gis na mu sax imaamul Buxaari mais yépp buy tuu ci sax imaamu muslim ibn al-Hajjaj al an-Naysaburi moo tax boroom xam-xam yi dañ ne farata la mooy lan mooy mooy wat sikkim dafa nekk loo xam ne lu xaraam la lu xaraam la ñu ne li koy njëkk wane à lii mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam yonent bi alayhi salaatu gis nga gaay yi nii gaay yi ñëwoon ci ci ñi mu ci Kisra mooy ñi Kisra ñab Abadawi Mabadaam yónnoon ak Xurxura ba ñëwee jóge fële ndax Kisra moo ne woon nañ ko leen ko nañ ko indi yeneen ciment yi sax ni mu gën a gaawe moom mi koy bind leer la xamul ne moom moom jaamam la wal iyaadu billaah ba buuru Yaman di Badaam yónnee ña mu yónnee Abadawi ak Xurxura ba ñëwee lan lañ def yeneen ciment yi sax xoolu leen ndax lan dañoo bàyyi seen naanu yi seen moustache yi daal di wat seen sikkim yi mu ne leen way xakuma man amarakuma bi hada toskare ñeel na leen ana kan moo leen digal lii ñu ne ko rabbuna suñu boroom di Kisra moo ñu ko digal mu ne man nag amara nii rabbi sama boroom man moo ma digal man alayhi salaam ci may yar sama sikkim di ko bàyyi noonu waaye di ko toppatoo comme li waxoon ne ko buur yàlla jox karaw na ko na nga ko teral na ko toppatoo léegi loolu waxoon nañ ci bi ñuy wax ci wàllu masala yi ñu doon wax ci wàllu teint bopp loolu gisoon nañ ko masala bopp bu ko fàttee ah gisoon nañ ko waxoon nañ ci affaire euh, euh, affaire karaw ak peña yeeg yu mel noonu ak këne du sunna di peñawu tous les ndax yonent mi alayhi salaatu salaam moo comme xadis boobu muy comme ni <laughs> ne ci bulughul maram bi ama eh, na eh, kii naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yamtashita ahaduna kulla yawm voilà mooy xadis wa an rajulin saxiba nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ci kitaabu tahaara këne yonent mi salaam sauf que ci ci côté boobu noonu ci bulughul maram bi côté boobu indiwul côté boobu mais booy def taxrij xadis boobu noonu la commencé muy ki nga xamante ne nii euh, mooy rajulin saxiba rasula annabia sallallahu alayhi wa sallam benn saxaaba la woon te sax jahalatu saxaabi yi laa yadur loolu xam nañu ko euh, mooy ñàkk xamturu turu saxaaba bi ak nga xamoon ko benn la ndax kulluhum udul bi bi bi bi bi bi shahaadati rabbina ndax loolu ñoom ñépp ñu wóor lañ suñu boroom moo ko wax radiyallahu anhum te buur yàlla moo ne wa moom du gërëm ñoo xam ne ay xawmal faasiqiin lañu kon ñoom ñépp woon udul kon nga xam seen tur turam kan laak ñàkk séparé mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dañoo tere an yamtashita ahaduna kulla yawm yonent bi dañoo tere ñuy peñewu tous les jours voilà tere tamit nit ki di tuur ndox ci fi muy sangoo wa an yaxsila rajulu min fadlil mara awil marati min fadlil rajul wal yaxtarifa jamian côté bii moo nekk ci bulughul maram min adillatil ahkam bu imaam alxaafid ibn xajar al asqalaaniyu rahmatullahi aley këne tamit day tere góor goo xam ne day as day day kii day day sangu ci desitu jigéen ak jigéen goo xam ne day sangu ci desitu góor waaye nañu asandoo bu ñuy sangu loolu hadis boobu début bi mooy yonent ma saa saa dafa tere woon an yamtashita ahaduna kenn ci ñun kulla yawmin mooy di focaliser wu le temps loolu mooy nekk sa pour tout le temps ci yooyu déedéet mais nag sunnaam la woon mooy da ko doon def di peñawu di am seetu di di di di kii di seetu di parfum wu yooyu ci sunnaam la mais nekk tout le temps di ko def loolu noonu nag la tere woon moo tax des fois bàyyi noonu sa karaw noonu loolu mooy sunna des fois mais li ëpp nag dangay def li nga xam ne mooy di peñaw mais du tout le temps tout le temps tout temps voilà léegi euh, loolu gisoon nañ ko foofu kon ñu ne li yoneen liy wan ne mbir mi farata la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ne yonent bi alayhi salaam yi xoolu leen sax xoolu leen te nag yàlla la ana yi nga xam ne léegi ci àddina bi ñoom dañuy xëy ne ay jullit lañu de ñenn ñi sax neen ay sëriñ lañ ñeen ay cheikh lañu ay sëriñ lañu yu am ay taalibe ñenn ñi ay sëriñ la am ne dañoo am xam-xam sax mooy mënuñoo nii amul xam-xam mais ñoom ngay gis ñoo dàq xuuf seen sikkim yi ñooñu duñu royukaay booy wax ñuy fexe ut ñenn ñi di fexe ut ay lay naan non loolu noonu sunna la ku ko bàyyi dara nawu ci loolu du loolu du loolu du dëgg ah dama lay laaj a kan ci yéen moo bëgg kan ban jullit moo bëgg yawmal qiyaam yonent ma lay saaf saam di ko xool ah gaa yi nga xam ne de dañoo waroon seeni sikkim moom ba ñëwee xoolu leen li muy wax ñoom yépp xoolu leen xoolu leen mu ngi wax ak ñoom ndax dañ leen a yónni mais xool jëlul bëtam di leen da dafa gis ne noonu lañ mel rek nangootu leen a xool di xool ci xool feneen di wax ak ñoom léegi dama laaj ana ban jullit moom moo ne moom jullit la boo xam ne nee na taxaw na moom këne euh, jàpp na ne li nga xam ne mooy tax bu yowmal xiyaamee wala bu yonent sallallahu alayhi wasallam bu taxawoon tey fii ñëw ci mbooloo mi yow gis la du la xool yow nga jàpp ne loolu noon dara newu ci loolu dañ koo dañ koo sib kese wala dañ koo soppoon kese loolu façon mbugal mu tar la laa ilaa sarfuhu sallallahu alayhi wa sallama basarahu anka loolu moom moo gën a garaaw moom loolu moom laa uqubata moom moom fawqa al uqu fawqaha laa ilaha illa allah yow yow mu leer na ne yow yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bu nekkoon fee yow woo faa dem ñemewoo koo gis ndax dangaa xuuf sa sikkim bi ndax loolu ña defoon du ñu xoolu leen loolu amul bàkk amul amul amul amul sanction bu gën a metti sanction boobu moo tax ñu ne loolu day wane ne te tamit yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi ko décrire yépp ñi koy wane noonu la mooy dafa nekkoon koo xam ne ku amoon karawu sikkim bu bu sëq la woon saxaaba yi radiyallahu anhum noonu tamit lañ meloon mooy ñi ko ci am ndax am na nit ñoo xam ne duñu ko am ñoom dañuy ñoom ni ñu juddoo mooy ni ñu mel mooy seen yaram ñoom du ñu nitu karaw dañ koy bëgg lool man am naa ko ma ci xam koo xam ne ku jàmbaare la laa ilaha illallah mais mais moom manula am sikkim ndax moom karaw la moom noonu la mooy moom du nitu ko raw mais ku ko bëgg la mais manu koo am moom manu koo am parce que c'est comme ça la yàlla def ñooñu taxul ñuy wax mais ñi nga xam ne moom lañuy bañ ndax lan di niru niru la ñi nga xam ne ñoo yéeféer yi ak tubaab yi ak tendance naan c'est mal vu non c'est pas mal yow est-ce que niroo ndax nit ku nekk ka nga bëgg moo ngay fexe niroolu manoo ne damaa bëgg moo tax gars boo gisee loolu moom ñépp xam nañ ko nit kuy doxe yenn dox yi da nga koy gis rek xam ne kii boo xamee kamuy niru nga xam ne kii diw la mu yoo xam ne ab nee na ab jour ab ab ab football mu defu crêpe comme loolu ñu waxoon ci ganaar sànq lu nekk noonu ci kaw mu def ko ci bopp bi wat lépp bàyyi loolu ndax day niru niru ki nga xam ne mooy caaxaankat bi nga xam ne moom lay moom lay seetaan tous les samedis wala tous les jours championnat bi nga xam ne fulla dara amu ci léegi mooy yow bu dee lool la jaral gaa yi nga gis ñenn ñi niru niruloog ay acteur ñii di niru niruloog jigéen ñi ay léegi nag ñu ne mais nag niroog yonent mi aleyhi salaatu nag loolu moom nag si loolu ñoom bëgguñu ko mais si même bu dee waxoo ko salaat nañ lool ngay doxal la ndax nii la mel nga ne man bëgguma nii mu mel du ko mel li mu jàngale ba pare ne ah fulliha voilà yar leen seen sikki mi ngeen ba nga bañ ne ko xuuf dem sa yoon tous les trois jours nga daal di koy dagg waaw loolu nag loolu la boroom xam-xam yi ne loolu dafa xaram kanta imam malik rahmatullah yi ndax wax la boo xam ne dafa siiw nit ñi di ko wax ne imam malik lim lim ne woon ku ko def nañ ko duma du wax si kim kii la doon wax mooy de gisoon nañ ko bi ñuy gis xasu sharib mooy ki nga xam ne dafa dagg euh, ay naanoom moustache ku ko wat complètement kook la ne kooku dañ koo war a ta'dib dañ koo war a duma dañ koo war a yar boobu la doon wax mais xam nga ne loolu bu dee ne kooku <laughs> même bu dee ne du du ci masala bii nii ku wat sikkim la doon wax ñu duma ko mais bu dee ne ki nga xam ne moom euh, euh, ay kiiwam la wat nu mu tudd mustaasam la wat mu ne nañ ko nañu ko yar mais ki wax sikki moom xaw ma nu ñu koy def kon <laughs> mooy xoola ndax euh, kii nu mu tudd noonu euh, laa bëggoon wax ndax bo xam nga xam nga wat ay naan gis nañ ne à vrai loolu masala xilaafiya la te am na xadiis yoo xam ne comme ni ñu ko gisee te riwaay yooyu yëpp tamit ñëw na ci imaamu saxi imaam muslim que ne wat bi euh, jazzu shawarib loolu li muy tekki boroom xam-xam yi ak i'fa'ul li i'fa'u sharib euh, euh, euh, loolu noonu loolu day day day dëgëral waxu ñi nga xam ne dañ ne dañ koy wat te loolu mooy waxu ñan mooy waxu ñan xanafiya yi xanafiya yi raxmatullah alayhim ñoom loolu lañ wax te loolu noonu mooy ihfaa'u shaarib boobu bi mu naan ahfu shawaarib loolu ak jazzu shawaarib loolu lépp li muy tegtal mooy gis nga ñeneen ñi dañ ne mooy al mubalagha fil izala waaye du dindi ko complètement mooy jéggi dayo ci ni nga koy dindee mais loolu par exemple mooy mazhabu xanafiya yi te moom la imaam at-Tahawi doon wax ne moo gën a dëgëra ma mais imaam Maalik doon wax naan ku ko dindi ndax moom dafa jàppoon ne loolu mooy li dëgër nañu ko duma léegi yow lan ngay xalaat ci ki nga xam ne da koo wat ci saase am na tamit beneen wax boo xam ne bu siiw la boo xam dañ koy askanale imaam alxaafiz ibn abdul bar al andalusi boo demee ci téere yu wax ci côté boobu même bi nga xam ne ñu bees ñi def nañu ko gaa yi nekk xijaaz ak yooyu ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam dañuy toxal wax jooju naan imaam ibn abdul bar dane ci at tamhid que ne loolu kenn du ko def lu dul al tax mooy ñi nga xam ne dañuy góor jigéen ñi ñooy ñiy góor jigéen jigéen lu góor jigéen lu ñooñ ñooy wat seen sikkim yi loolu noonu boo demee ci tamhid amu ci amul ci tamhid amul ci istiskaar ndax ak tamhid imaam ibn abdul bar bi mu ci bi mu ciy def bi mu ci eh, sharaa xadiis yooyu mooy xadiisu abi bakr ibn naafi' bi bi nga xam ne imaam maalik moo ko jële ci moom an abiihi anna mu jëla ko ci baayam di Naafi an Abdullah ibn Umar anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama amara bi ihfa'i shawarib wa infa'i boobu noonu ak yi mu ko sharaaj yi wax yooyu loolu wax jooju amu ci te tamit ci li nga xam ne mooy al al al istidkaar tamit amu ci xaw ma nag wax jooju nag fu mu jóge ndax wax jooj gaa dañ koy wax ne ci ak tamhid la ko wax alors que euh, moom de imaam ibn abdul bar moom ci tamhid man gisuma ko te tamit du man rekk ko ko wax am na ñu bari ñoo xam ne ci boroom xam-xam yi ñoom ne dañ ne loolu amul ci tamhid te lool il suffit nga vérifier ko moo tax léegi nag mu des ñi ko wax amaana dañoo juum wax la keneen wax ndax loolu xam nga euh, ndax masala la est-ce que ku wax loolu ne diw comme euh, affaire ngunu ngaana wala affaire góor jigéen ku ko wax nit loolu boo demee devant le juge nga fa am nan lay régler woo ci côté charia léegi wax ji mooy mais même buñ génnee foofu mais mooy wax jooju noonu imaam Ibn Abdul Bar waxul loolu en tout cas newul ci at tamhid newul ci at tamhid newul tamit ci al istizkar wax la nag yoo xam ne dañ koy toxal am na sax ay boroom xam-xam yoo xam ne yu éminent la yu koy yu koy toxal di ko wax waaye loolu lenn benn ngànt lañ am mooy loolu nañ ciy jàngi ne boroom xam-xam yi léeg-léeg mooy dañuy dañuy dañuy dañuy kii dañuy lii nu di ko dañuy naqlante mooy dañuy léeg-léeg dañuy def kenn wax dara boroom xam-xam wax dara duñ wala ñu ne am ñu ne diw de wax na au lieu mais du ñu vérifier wax jooju dañu ver ndax dañ naan ñi ko wax ñooñu ñu màgg lañ amaana mais du ne moo ko tay di ko kenn taxawul di ko tuumaal loolu moom loolu moom fukki xel kenn xalaatu ko que ne moo ko dañ ko kenn taxaw rek tuumaal ko mais boroom xam-xam ni mën na juum gis keneen wax ko wala mu liir ak tamhid ba pare jàpp ne moom wax jooju da ko cee gis mu koy toxal beneen boroom xam-xam ñëw daal di koy daal di koy daal di koy taqlid ci loolu daal ko ci eh, kii après affaire bi law nag nit ñi di ko jël di ko wax alors que affaire bi à vrai dire euh, loolu noonu boo demee ci ak tamhid ak mooy ne affaire boobu noonu wax jooju noonu kii kii imaam Ibn Abdul Bar waxu ko en tout cas newul foofu voilà mooy newul boobu newul nii ci at eh, ci ci ci ci ci ci ci ci al istizkaar nii ci at tamhid bi nga xam ne moom dañu naan sax ci la ko wax keneen kenn du ko def loolu kenn du ko def ci ñun lu dul ñi nga xamante ni mooy mooy mooy ñiy góor jigéen jigéen lu ñiy góor jigéen lu loolu de waaw loolu lu jar a préciser la affaire la boo xam ne nag bu siiw la mooy boo ku deful attention nag di nga ci tombe ne moom daal di toxal affaire boobu alors que moom imaam ibn abdul bar mooy al mutaxannis voilà comme koo xam ne day jigéen jigéen lu moo koy def allal mutaxannisuun du ko def fii ci ñun lu dul ki nga xam ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñooy jigéen jigéen lu voilà léegi bu loolu leere ñu ne luy lépp en tout cas mooy ne loolu lool moom amul sax beneen wax mooy doo gis boroom xam-xam yu taxaw naan la loolu dara newu ci loolu dara newu ci loolu moom koo dégg mu wax ko rek mooy waa jooju xamal ne yal na ko yàlla yërëm mais àggul du boroom xam-xam wala boog day tay tay ndax am na ñenn ñoo xam ne wala iyaadu billaah dañuy am xam-xam mais seen xam-xam boobu ci ndëngte la leen yóbbu wala iyaadu billaah wala iyaadu billaah mooy ci lañuy jaar ngir mën a dribbler nit ñi mën a def lu leen neex après du ay lay yoo xam ne baatila la léegi nag bu lool leeree téléphone farata léegi euh, karta léegi nag mu des kon lan la lépp lépp mooy lex yi ak si kimbi wala boog si kimbi kese la loolu mooy pro loolu mooy mooy mooy wax ji loolu ñi ëpp fuuf dañu ne comme niñ la ko waxee sànq dañ la lépp la waaye am na ci Maliki yi rahmatullah alayhi ñoo xam ne dañ ne déedéet affaire bi possible na nga dindi li nga xam ne mooy karawu lex yi looloo tax boroom ki eh, eh, nu mu tudd Mudawwanatul Fiqhul Maliki rahmatullah alayhi hafidahullah mu ngi dund bu ma juumul mu ngi dund si Algiryaani mu ne mu ne moom eh, bi muy wax ci lool mu ne wa yajuuzu bi muy wax ci ci wàll wi mu ne wa yajuuzu izaalatu sha'ril xaddi wa yaxrumu xal wa yaxrumu xalqu sha'ri al-anfaqa wa hiya shu'ayratu allati bayna shafati sufla wa dhaqn ila axiri ma qaal mu ne looloo tax moom mu ne mooy mudawwanatul fiqh al-maliki wa adillati muy téere bu am solo la léegi mu ne kii wayus kii ngiiru imaam Maalik la voilà mu mudawwana bu mag bële de bu imaam euh, ibn al qasim abdurrahman ibn al qasim al utaki déedéet taalib imaam maalik bu mag boobal non mooy loolu yi nga xam ne ñoom moom la ñu la woon déedéet kii kii déggoo maa ngi naan yàlla na ko yàlla aar mu ngi fi ku am ku jàmbaarale nag dafa dajale mazhabu imaam Maalik bi mais vraiment ci mu daw tudde ko mu daw wanatul fiqh al wa adillati ak tegtal yeeg yépp li nga xam ne euh, euh, téere maaliki yi surtout yu bari da cee raar mooy di indi dalil yi dañ naan rek xaala sox soxnuun xaala xa xa xaala mooy ñoom yu mel noonu dañ koo bari ne diw wax na diw wax na diw wax na léegi sans pour autant ñu indi dalil yi moom nag dafa benn indi dalil yi bu nekk ci loolu alxuraan ak sax xadiis ak yooyu léegi moom mu ne moom mu ne. Euh, wayajuuzu mën naa nekk mooy c'est possible isalatu sha'ril xaddi mooy dindi li nga xam ne mooy karaw yi nga xam ne ñooy sax ci lex yi wa yaxrumu waaye dañoo xaraamal xalqu sha'ril anfaqa mooy te karaw yu ndaw yi nga xam ne ñooy nekk entre tout signe bu nekk ci suuf ak sikkim bi diggante yooyu moom am nag des fois am na ñoom ne day am karaw yu tuuti yuy sax foofu mooy ci tuñ wu tuñu kii bi tuñu wu nekk ci suuf entre foofu ak sikkim bi am na yenn kaawu mu ne mu ne loolu noonu nag dafa xaraam ku ko ku ko wat ak li nga xam ne mooy azaqanu mooy sikkim bi ci wopp loolu moom dafa xaraam voilà loolu la moo tax loolu mooy moo moo loolu mooy kii bu sew bi am ci est-ce que loolu foofu la la wax ji ne est lex yi ci la wala déet te li ëpp ci boroom xam-xam yi foofu dañ ne sii lex yi kenn du xolaal ci la ci sikkim bi la bokk am ñii comme lenn ci Maliki rahmatullah ne non non non bokku ci mooy euh, lex yi bokkuñ lool lool kese la léegi nag euh, léegi bu ñu xamee lool léegi mu des waa léegi ci boro léegi borom xam-xam mooy ne loolu moom kantaa ñëw moom jàpp fi ak azzaqari foofu nga nga xuuf ko lépp loolu moom dafa xaram mooy dafa xaram léegi nag mooy sikkim bi nga wat ko loolu dafa xaram léegi ak tamit am na leneen mooy di jéema def ay o ay rafetal ay kii yu mel noonu loolu yi dafa xaram mooy dañ koy tere kii mu ne léegi mu am léegi boroom xam-xam yi seen biir ginnaaw loolu ñu ne léegi est-ce que nit xam nga yonent pare saa su am dane aafu mooy bàyyi leen ko mu sax est-ce que nit mën na koo wàññi wala déet mu am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu ne si mën naa nekk te loolu ku mel ni imaam ki mu gën a mooy seydna abdallah ibnu omar voilà ibnu alxataabi radiyallahu anhuma wa ardaahuma këne loolu moom mën naa nekk te loolu imaam abdallah ibn omar moom ku siiwéra ci moom comme ni nee ci saxiix yi këne bam demee bu aji woon day jàpp sikkim bi nii mooy li ci sax lépp léegi li wàcc ci mooy bu jàppee mooy da koy jàpp comme ni nga ni ngay téye boo téye ak buum mooy ngëb ko da koy ngëm noonu léegi li wàcc mu daal di koy wàññi dagg ko jële nañ ko tamit ci yeneeni saxaaba radiyallahu taala anhum ah ku mel ni seydinaa jaabir ñoom seydinaa abu hurayra waaye ki mu gën a siiwe mooy kii muy seydinaa abdallah ibnu umar radiyallahu taala anhu ma anhum ma wa ardaahuma léegi ñépp nag ne déedéet ah mooy ne eh, nu tudd loolu c'est pas kii mooy ne eh, eh, mooy ne <coughs> kenn du ko laal ñépp dañ ne kenn du ko laal noonu lañ koy bàyyi ko toppatoo comme yonent trois cent wax ne dañ koy bàyyi noonu jëlee nañ tamit lu mel noonu comme waxu ñoom Seydina Abdullah ibn jël nañ ko ci baayam di Seydina Omar ibn al-Khattab voilà que dañ koy mooy li nga xam ne mooy day day day day da ci mooy léeg-léeg nga gis koo xam ne si kii moom ni muy ni muy ni muy saxe day day wute fii day gudd fee wàcc kii loolu nag am ñu ne loolu da koy da nga koy taaye ba ñu tolloo mais am na ñoo xam ne dañu bañ ne déedéet loolu duñ ci def dara comme ñoom imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi ak ñi mel ni moom waaye ku mel ni léegi am ñu ne man nga koy taaye côté yi guddaay bi ak ci suuf tamit mooy largeur bi ak longueur bi loolu ñoom ñu ngi ko teg ci li nga xamante ne mooy xadiisu Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddihi mu ne Yonent mi alayhi salaatu salaam kaana ya'xudu min lihyatihi min 'ardihaa wa tuulihaa kenn Yonent mi alayhi salaatu salaam da doon jàpp ci sikkim bi mooy da ci doon dagg ci guddaay bi no largeur bi ak guddaay bi mais xadis boobu noonu euh, wérul mooy dafa nekk xadis boo xam ne munkar la mooy dafa wuteeg yi nga xam ne ñoo ko gën a dëgër fopp voilà léegi kon lool la am ñu ne liñ ciy dindi daal mooy ndax loo ndax wax jii nii ju mujj yi moom la ku mel ni ñoom imaam alxasanul basri euh, loolu lañu la la la ku mel ni Seydina Ata doon ne bu mu bàyyi mu nekk loo xam ne day sëq sëq boo xam ne day cuqaaral def nii bii jaar fii bii jaar fii mu ne loolu nag déedéet mu ne déedéet boobaa mooy man nga ko taaye ci côté yooyu noonu loolu la ñu wax sauf ko ñu yëpp dañ ne moom noonu nga koy bàyyi après nga daal di koy di ko te ñee ko def loolu ah am na sax ñu ne Abdallah ibn Omar comme li que moom Seydina Abdallah ibn Omar euh, lii nii ci xaj ci ci ci ci aj gi rek la ko doon def mais ku mel ni imaam alxaafis ibn na dana dafa mel ni nag euh, imaam abdullah ibn xajar euh, ibn du ci aj gi rek la ko la ko kii woon de waaw ci la ko doon def noonu waaw que ne moom jàpp moom dafa jàppoon ne loolu la daal mooy man nga ko boo bu dee boo ci téye noonu lii wàcc man nga ko wàññi voilà moo tax loolu nem bu dee jumhur suñu loolu mooy ne ku ko def ndax say ku ko def it am nga ci sunna ndax Seydina Abdullah ibn Umar comme ni ma gis ñenn ñu di wax euh, bon comme si comme si Seydina Abdullah ibn Umar nga xam ne moom lañuy wax al yi jàpp nga ne dina def loo xam ne moom mi nga xam ne ci les moindres détails ci afaalu jibiliya yonent bi alayhi salaatu wa salaam doon def da ko ci doon topp di xool nan la ko defee mu koy def foog nga ne dina def loolu te amu ci benn sunna noonu da ko doon def kese yow léegi nag le fekk nga ne dafa wuteeg xadis bi ñu ne la xam moo la dafa wuteeg xadis bi enful leex mais wutewuñu mooy moom def na ko sauf que après wàññi bi ngeen ne loolu dafa wute ndax xadis bi waxul wàññi dañ naa la mais après xam nga ma kii bi qaayida bi dane al al al al al al al al raawi adra bi maa rawaa ñoom ñu ne dëgg la waaye continuer qaida bi mooy ki nga xam ne moo soloo xadiis bi te seydna Abdullah ibn Umar moo ko bokk na ci ñu ko solo moo gën a xam li mu soloo kon nag bu dee moom moo soloo xadiis bi yeneen mi alei satu salaam ne dee leen yar seen sikkim yi waaye ba pare moom ñu gis ko muy mu ciy jàpp lu ëpp ci loxo bi mu wàññi ko lool day wan ne loolu mën naa nekk ndax moo gin a xam li mu soloo waa jumhur ne ah sauf que fii jëfam dafa wutee ak waxu gaa yooyu waaye surtout gaa yi ñi ma la wax noonu këne mooy dama la koy junju waaw ah, ndax ku mel ni ñoom benn base Ibn Baz ñoom loolu la ñuy wax ay këne daa wuteeg lii après comme si alors que li ñu bàyyiwul xel mooy ne Seydina Abdullah ibn Umar mooy ki nga xam ne saxaaba yëpp noonu lañ meloon mais moom da amoon ràññeeku koo xam ne gu rëy la dans les moindres détails yu yonent bi alayhi salaatu salaam doon def loolu lay fexe du xool nan la koy defee même fi nga xam ne dafaa romb mas fa tuur ndox sax bu fa rombee nu mu yàkkamti yàkkamti dina fa taxaw daal di fay tuur ndox kooku yaakaar nga ne dina def dara ci loo xam ne lu yonent bi alayhi salaatu salaam digle la moo ciy def dara te xamul ne lii nii am na ci sunna ah voilà léegi. ndax moo tax dañ euh, loolu <laughs> mooy nekk ñi ko ku def loolu dañ naan ko loolu am na ci salaf topp nga ci koo xam ne doonu loon topp lu tul jeexitalu yonent bi aleyhi salaatu yow nag bu la neexee nga ne man nag li ma dégg ci yonent bi aleyhi salaatu salaam moom mu nettali ko lool laay jëfe waaye nag du ma dugg keneen naan ko yow lu tax ngay def lii déedéet ndax lahu salaf am na ci salaf voilà. Euh, léegi lu euh, mu tudd waay lu mu doon waxati Abdallah ibn Umar voilà léegi kon lool kon bu ñu xamee lii mooy masala yi de lii de moom la boroom xam-xam yi wute ci est-ce que mooy waxuñu kenn waxul est-ce que dañuy wute ndax wat complètement wala di non mooy bu bu sëqee bu baax ba nga xam ne boo ci téye sa sikkim bi nii ngëb ko jàpp ci comme booy jàpp di raay di wàcce nga jàpp ci noonu li nga xam ne moo nekk ci sa suufu loxo bi nga wàññi ko loolu foofu la mbir mi nekk foofu la juute est-ce danga koy def noonu wala déet wala tamit est-ce que côté yi longueur beeg largeur bi mais pas que ni moom da koy wat loolu moom kenn wuute ci ne loolu dafa xaram ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi léegi euh, am na nag yoo xam ne léegi bu luy leere mooy tax waxu caaxaankat yi waxu caaxaankat yi yooyu daruñoo bàyyi xel sànq wax nañ la képp koo xam ne moom danga fee nekk yow mënoo appliquer mbir yi ndax sa condition ya ngay dund loolu yow la concerné mais nag bul tëb nag ci loolu nag bëgg fee daganal maa ahallallah maa aw jaba sax rasuluhu alayhi salatu wasalaam nga fekk loo xam ne yonent bi alayhi salatu wasalaam da koo farataal yow nga bëgg koo xaraamal parce que yow kat comme que ku ñuy roy nga nee nga ta fii moom defoo ko nga bëgg am loo layale sa jëf jooju loolu nag loolu moom mooy sànni nga sa bopp ci teenu alkande qul man xarama zinata allah allati axraja li ibaadi kan moo fi nekk wa man adlamu laa bu wono mimman iftara ala allahi kadiban ana kan amul ku dàqatooñ kan moo dàqatooñ te amul sax man kenn amul ku dàqatooñ dàq bàkkaar ki nga xam ne day duural buur yàlla di ko créer ay ay wax yu amul naan buur yàlla ko naan lii dara newu ci te moom mu wax ci làmmeñu alayhi salaatu wasalaam yonentam këne def leen lii ngeen ne ko loolu noonu nag duñu ko def yow kay xamal sag feebaru feebar sag feebaru bopp voilà moo tax yenn caaxaankat yi liñ lay jéem a gëmloo dañ naan la non c'est que yonent mi alayhi boo gisee mu meloon noonu mooy ne arab yi noonu lañ meloon quoi fa mu dëkkoon dañ doon kaanu yafu yuafuuna infa ulleha dafa amoon ñoom noonu lañ doon dañ doon bàyyi seen tikke ñoom abu jëli nag yooyu ñoom ñoom abu lahab ñooñu noonu lañ meloon mooy ne tradition la loolu noonu lañ mel looloo tax yeneen trois sam juddoo foofu mel noonu naan la xoolal mag xoolal ma wax jooju rek waaye lool kenn waxu leen ko lu dul seytaane mi nga xam ne day wax yu parandoowam yi ngir ñu leen di diingat yéen jullit ñi moo tax suñu boroom ne nag bés bu ngeen leen toppee bés bu ngeen leen toppee noonu wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun bu ngeen leen toppee ci loolu seytaane yi di leen wax yu ngeen koy tenir di ko dë di ko dëgërale seen caaxaan yi ngeen ne xam leen ne yéen yéen a ngi commencé nekk ay bokkaalekat moo na am na yenn caaxaankat yooyu lañ lay wax que ne loolu c'est que loolu aadaay arab la woon jamono yooyu looloo xewoon comme ni lay waxee ci côté muuru nga gis kazzab yu mag yoo xam ne nee nañu xam nañ dara ñu leen di laaj ci diine naan muuru. aadaay arab la woon wal iyaadu billah hada loolu xam nga lool mooy nar yoo xam ne yu leer la loolu aadaay arab la woon yow nga dégg xadiis yi ba ba nga xam ne ci la aaya boobu wàcc ña nga xam ne jigéen ña fa ñu woon ansaar yi ca kër ya ñu newoon fañ nekkoon bañ ñëwee jàngal leen aaya bi am nañoo ku nekk la nga yor moom nga muurawu sa bopp nga ne loolu aadaay yi arab la woon bu doon aadaay arab loolu dinañ def lool kon du fekkoon ñu def walla iyaazu billaah moo tax képp ku laan la non yonent mi alayhi salaatu salaam araab yi noonu lañ meloon moo tax mooy waxu la lu am loolu waxu lu am lii bokk ci li nga xam ne loolu la yonent loolu la suñu boroom daldi mooñaale doomu aadama yi te sax boo nee aada arab lañ naan la mais fan la jóge dangay wax lu la neex arab yi du du li jóge ci millatu Ibrahim yépp alayhi salaatu lañ perdre ndax bul fàtte ne foofu Seydina Ismaïl ak euh, Sayyidatu Hajar bañ fay ne arab yi ba ñuy ñëw di ñaan ndax ñu nekk ak foofu ca Zamzam ba Zamzam doon dóor yi ñu gis picc yeeg yooyu ñu ñëw fa waaye mu accueillir leen mais Seydina Ismaïl moo nekkoon seen yonent lu bari nga xam ne qualité yu baax yiñ amoon moom moo leen ko joxoon sauf que après loolu dafa ràpp ndax jamono jooj ba yonent mi alei satu dafa yàgg lu bari da cee deñ lañ naan la yow mi doon wax naan sax ñoom Abu Jahl na lañ lañ naan la waxoo dëgg ndax xam nañ ne mbir yi ci Seydina Ismaïl Seydina Ibrahim la la la la alayhim asalatu wasalaam cara cosaanoo mbiru arab yi foofu la jóge kon nag dañ naan la loolu mooy li nga baqaayaa min mil min milali hadaini nabiyayni asharifayn dañ naan la mooy li des ci ñaari yonent yu màgg yooyu seydina ismailu ak baayam seydina ibrahim yonent bi alei saatu salaam jële ko wax ci ñoom kon nag bu ko jëlee nga naan mépp mooy loolu lañ lay tontu même bu dee na wax jooju xam nga ne moos te bu de euh, teguwul fen te li nga naan affaire aaday arab la mu topp leen mais arab yi bu ñu doon tawaaf mais ñenn ñi dañ doon def yaramu neen est ce que yonent bi alei saatu salaam ba nga xam ne même avant révélation bi doon loon def ni ñoom gaa yi naan mii ak tamit buñ doon aj ñoom doonu ñoon dem fi gaa yi dem de ay dem ay Muzdalifa yi dem nii waa Quraysh noonu doonuñu foon dem moo tax yonent bi ba nga xam ne ci lay ñëw di def yooyu ñoom dañ doon wax waa mais kii xanaa bokkul ci ñun day xool rek li nga xam ne moom ñoom leen dëppoo muy ànd ak ñoom kon xam nga loo tax loolu waxi caaxaan la yoo xamante ne nii ñaata mbir bu doon loolu la kay yàlla yi arab yi nekkuñ ci woon daa ñëw ngir neex lu leen neex mu nekkaat moo tax loolu dafa nekk wax yoo xam ne liñ naan butlaanuha euh, yughni an ibtaaliha ak neenam moo dindil nga nekk fa koo dajj waaw butlaanuha yughni al istighnaa'u an al ibtaal moom dalay day day tax doo day ak neenam ci boppam dafa leer ba jarul nga nekk fi sax di ko dajji nga dégg yeneeni caaxaankat yoo xamante ne nii caaxaankat nag buñ ko waxee mën naa nekk koo xam ne dañ ne oustaz la ah, si ci masala bii mu nekk ci caaxaankat mooy koo xam ne day waxe bakkanam mbir yi day leer mais comme que arrangé wu ko ndax notoriété moo xam wag yu mel noonu mu bëgg tey axalla ma xal ma an yuharrima ma xar ma axalla Allah te ñooñ ñoo ñu gën a garaaw bàkkaar voilà ñooñu moom moo ñu gën garaaw bàkkaar ñooñ ñoo féete kaw sax bokkaalekat yi mooy nga taxaw ne buur yàllaa yii moom du bon si na wala xaraam na mooy buur yàlla moo ne xaraam na moo ne dagan loolu lay tekki léegi moo tax nga dégg kon yeneen caaxaankat yoo xamante ni naan gaa yi bon gis nga fii diine affaire xol la waaw affaire u xol la du affaire apparence te gis nga gaa yi nga xam ne fii dañ fiy wane ak ak sell di wane ay ay ay des barbe yoo xamante ne yu respectable ñu dàq naxaate fii dañ koy def rek rien que pour gaa yi jàpp ne ñi ay kilifa lu ñu jaare fa daal di lay nax la waaw mais léegi dañ leen lan waaw loolu lépp sax bu dee ne loolu mën naa nekk mooy loolu moom ñàkkul mooy lu baax lu ne di nga gis ñaata du du ñun ci loolu lañ dëkk ñu ñaata yoon la ñuy gis ñoom dañ naan ay sëriñ lañ te doonuñu ko ay usurpateur lañu loolu moom bi est-ce que léegi ci kaw ne ñooñu kon am na ñuy usurper ñoo xam ne li ñuy def du di woote woo sëriñ dañ naan léegi nekk sëriñ baaxul est-ce que loolu la ñuy wax est-ce que loolu day tax ñu ne sëriñ baaxul am bi yenn yoo xam ne ay locataire wala ay chef d'entreprise yoo xam ne ay ay vautours lañu mooy dañuy fexe jënd benn entreprise buy waaj daanu état bi jàppale leen ñu jaar fan seey xaalis bi est-ce que dafa tax kon léegi ñu ne chef d'entreprise baaxatul nekk chef d'entreprise c'est n'est plus bien loolu la ñuy wax am koo xamante ne nii ab étudiant boo xam ne dafa sàcc est-ce que day tax ñu ne étudiant nekk étudiant baaxul mais c'est yow boo baree am na ñoo xam ne seen seen seen sikkim yi dara fii dañ koy def rek ngir gaay jàpp ne kilifa lañ wóolu leen jox leen yenn yi ñu seet moom dañ naan la waaw léegi est-ce que loolu day tekki la loolu baaxul loolu que ne am na ñu ciy naxaate rek day day day day day wane ne loolu la te sax du du du ñu am sikkim rek ñooy def lool mais tojekat yi sax dañ ko dul defar ndax léegi. gaa yi bala ñoo xam ne sax respectabilité la mooy nga wattu ba kii mel ni ñoom sol sa kos yor sa sac diplomatique di rouler ay kii di dugal quelques mots d'anglais ñu jàpp ne waa ji il est intègre wóor mu li gaa yi daal di koy jox lañ am mu béjjën leen daal di leen liñ jaa dem yoonam ñooñu kay kon gis mbir yi la léegi nag duñ ne comme que ñu ngi koy def léegi fa leen di jaar li ne mbir mi xaraam na moo tax loolu loolu mooy waxi caaxaankat boo xamante ne nii moom yëfi caaxaan a ko neex voilà léegi ndax booy comme waajoo xam ne day bari lu muy julli ngir nax nit ñi est-ce que lay tax ñu ne léegi julli baaxul nañ leen bàyyi julli waajoo xam ne sikkaram su bari si yépp yor kurusan gu bari gi yépp ak wala muy sikkar neneen pour nax nit ñi la ba gaa yi am ci moom kóolu te jàpp ne lii la buñ ko dénkee dara mu seey est ce day tax ñu ne léegi tudd yàlla dafa xarab kon loolu beneen caaxaan la euh, am na ci ñoo xam ne nag mooy ñiy toppaate dañ naan la yow toppal fële yow diw moo la yow diw moo la xam-xam d'accord nga def nga waaw waaw man kooku koy sama sëriñ la sax mooy ba sëriñu mooy mooy doomu diw loolu moom foog naa mooy cheikh bi ma bi nga xam ne jàng naa ci moom xam-xam bu bari alhamdulilah moom amee ci loxoom laa jaar waaw kay mu ne day wax sikki moom mais loolu ça ne veut après eh, mais mais mu ngi mel ni mu ngi mel ni juge boo xam ne wala procureur bu détourné xaalis wala banquier boo xam ne dafa détourné xaalis est-ce que man taxawul manumaa taxaw ne waa ji détourné la si tekkiwul ne moom détourné na que ne kon affaire bi dagan na ah non non non bu dee mooy monsieur le procureur monsieur le banquier en chef tekkiwul ne moom détourné na léegi man ba manumaa taxaw naan détournement de fonds baaxul ndax parce que diw mi nga xam ne moo noon si professeur à l'université moom la non dañ naan la mais après après boroom xam-xam boobu loolu mooy faible bu dee nag dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoo koy daganal moom loolu moom walla iyaazu billah moom walla bokk ci ulama yu bon yi mooy boroom xam yu baaxul moo tax loolu moom taxul ñuy wax te nag ñoom ñoom ñoo gën a grave peine ndax li yonent mi alayhi salaatu salaam ne man sanna fil islaami sunnatan sayyi'a ak hasana kooku moo koy dal bés bu defee lool ndax ñu bari foofu lañ ko teg ay xalifa diw moom day wax sikkim mais après oo de mais mais loolu moom lan lay tekki mais tekkiwul dara yeneen ci nga saab saab wax li muy wax nga naan ma xalifa diw nee na te mais yooyu yooyu mooy wax dëgg yàlla mooy ñàkk xam oh aful liha ak amara bi ihfa'i shawarib wa ihfa'i liha comme nim ne ci sahih imaamu kii Muwatta bu imaam Maalik kene yeneen ci nga saab saab amara bi ihfa'i sayyidina Abdullah ibn Umar mu ne anna rasulallahi que ne ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa dafa digle bi ihfa'i shawari bi ci ñuy wat li nga xam ne di wàññi li nga xam ne mooy naanu yi wa ihfa'i al-liha bi yar sikki mi nga luy leer ak ak ahful ahful liha mu leer nga ñëw naan ma xalifa diw da def loolu tamit beneen problème la mooy li lay wane ne ñun suñu monde bi dafa critique ndax ñi nga xam ne ñoo war a nekk royukaay yi ñoom ñooy foulé à pied au pied li nga xam ne mooy sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam ñoo la dàq buubal ay yére te loolu dafa xarab te kabiira la ndax yonent bi alayhi salaam dane maa tax maa maa maa taxtal xadday ni fa fi naar li nekk kii nu mu tudd kaabay ni ci suufu dajoor yi lool safara la jëm te lépp comme li Seydina Abdullah ibn Abbas wax bépp boo xamante dafa am dige safara wala dige àddina fii ci pen buñ lay teg wala boobu yàlla da cay digg ko def mu am safara yu mel noonu yépp ak pen mooy bàkkaar bu am pen ak boo xam ne boo demee yowmal xiyaam yu duma la loolu bàkkaar boobu kabira la kon kay bu yonente ma lay saar ne ku fi sol yére lépp weesu dejoor bi loolu safara la jëm loolu loolu kabira la ñoo ko dàq ñoo ko dàq sol loo xam ne seen tànk yi doo ko gis day buubu ci suuf ñu téye nga foog ne ñekk ñeenti nit da ngay yaakaar ne ñaari nit a nekk ci wet gi yeneen ñaar ni nekk ci gauche bi yeneen ñaar nekk ci droite bi alors que moom képp la yére bi rëy kese loolu nag du sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam ba pare teg ci nag ne xuuf li nga xam ne mooy sikkim bi taxaw dóor ay noir fumé kooku lim gën a nirool budul woon yére bi il suffisait mu teg ci tàngaadab kaboy bi rek day niroog waaju nekk ci far west bi ah oui loolu la far west bi fële temps Californie ak yooyu bi gaa yi dóorante ay bal temps année mille sept cent yeeg yooyu loolu la woon recherche de l'or yooyu nga xam ne man sa moroom duma la dóor ko la kaboy gën nekk kaboy la kaboy mooy ne moom loolu la kooku loolu mooy wane ni ñun suñu àddina bi dafa critique rawatina ñun ci réew wolof ñi nga xam ne ñoom laa gën a xam ndax lool moom c'est nga gis ko ci ci boroom xam-xamu arab buy def loolu am na nag am na mais loolu ni mu siiwee ci ñun nga xam ne daanaka léegi en plus dañuy jël li la wan yow taxal sëriñ diw xam nga sëriñ diw ñu ne la waaw koo xam ne doomu diw ñu ne waaw photo mi gis nga ko même bu dee gisoo ko nii vidéo ak yooyu waaw gis nga moom sikkimam yi mooy photo yoo xam ne day am sikkim yeneen yi amu ko bu leer na nga xool mu leer na koo wat léegi nga ne kook lim dafa xaram dañ naan si lim def dafa xaram lim def dafa xaram du royukaay ci loolu bu dee am na leneen luñ koy royee leneen te moom waxoon naa la ku ñu fi roy sax mooy du réellement yow la ñuy roy mooy yonent bi alayhi salaam mi nga taxaw ci sunnaam moom lañuy ñuy roy mais pas yow léegi dañ naan mais si dafa xaram léegi nga ne maa yow dangaa bëgg wax ne kon moom li mu def dafa xaram nga ne assi ah, léegi nag ndax xam na ko xaw ma ko lool beneen affaire la mais daal li ma la mën a wax c'est ça c'est ça léegi bu ko xamee def ko lool moo gën a garaaw fa in kunta tadri fa in kunta la fa tilka musibatu fa in kunta tadri nag fal musibatu a'zamu limaam Ibnul Qayyim doon fa in kunta tadri bu dee ne moom wala yow danga koo xam ba pare en connaissance de cause nga ne xuuf sa affaire yi danga koo xam tay ko def ko sikkim bi xaaj moo xam mooy mooy le xalif wala l'ancien xalif wala mooy le sëriñ wala l'ancien sëriñ mu daal di koy def bu dee ne yow ku xam nga bu dee xamoo loolu musiba la ndax nan ngay nekk sëriñ ne ci yoon mooy yaa war a xamal nit ñi seen diine yu xaraam yooyu sax xamoo ko te quand même comme ni moom ñoom laxdar yi lañuy jàng mais xanaa kay jàngoon na minimum danaa sëriñ bi jàngoon na loolu bokk ne mukallaf bi moom warul ci moom muy def dara lu mu xam ci àtte yàlla bopp moo tax loolu musiba la bu dee waaja xamul ba bari def ko waaye nag fa in kunta tadri bu dee nag dangaa xam di ko def en connaissance de cause fal musibatu azamu boobu moom musiba gi daa ginatee ngandaamaa moom ngandaamaa musiba la moom dafa ginatee màgg ginatee rey ginatee ñàng moo tax kenn du fi joxe misaal naan jox ma diw foto diw ak nu diw diwoo ak nu sant ba toll loolu taxul ñuy wax loolu taxul ñuy wax mbir mi mooy ana lan moo wér ci yonent mi alayhi salaatu topp loolu moo tax bu la genn caaxaankat daal di fuuyloo di la fontoo ci ay ñoom diw ñii ak ñoom ñii nii ñoom dañ koy def mais mais dañ koy def mais loolu seen affaire la yow est-ce que yawmal qiyaam wala taziru du loolu la alxuraan kenn du fi yenu bàkkaaru kenn yow da ngay ñàkk fu la mën yóbbaale ah moom <laughs> neel ngànt li gën a rëy loo ko mënatul mooy xamul te dégg nga liñ la wax sànq li la imaam Ibnul Qayyim wax <laughs> këne xamu ko in kunta tadri wa <laughs> in kunta la tadri fa tilka musiba boo ngànt lool nga koy utal sax gara musiba la kantaan ak nga ne fanaan ginu koo xam xam na ko waaye xam na ne lool loolu nag moo gën a tee ñàng moo gën a tee waaw loolu moo gën a léegi moo tax eh, eh, eh, loolu waxi caaxaankat la yoo xam ne teguwul fenn am na yeneen caaxaankat yoo xam ne ñoom dañ naan la bon affaire bi sunna kese la c'est pas non du farata comme que sunna la nag bon bu la neexee nga bañ koo def te léegi yaa subhaanallah ñun moom léegi ngay gis suñu génération yii at yu mujj yii ñun moom dañuy jàng dañuy fexe xam sunna ngir bàyyi ko walla iyaazu billaah saxaaba yi radiyallahu anhum taalibe saxaaba yi radiyallahu anhum taabii taabiina yëg ñooñu nit ñu sell ñu saraf yi ñoom dañu doon yàkkamti xam lan mooy sunnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekkuñu fii di ko opposé waajib de non ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam da ko doon def ñoom gis nga Amru ibn Abil Hasan ak ñooñu ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom lan lañ doon laaj naka la yonent bi alayhi salaam doon jàppoo mënuñu woon jàpp ah. karoon kii doon laaj Abu ay waxtu julli xamuñu ko dañoo bëgg a xam naka la ko yonent bi alayhi salaam doon def ñu defee ko noonu fii nii waaw ñu nag la Seydina Siddiq radiyallahu anhu naan damay ragal ma xam ne lii sunna la. mais ma bàyyi ko fa loolu mooy alku sama alkane ñun nag moom yàkkamti nañu xam li nga xam ne mooy na moo tax gars yi dañ lay laaj ndax lii sunna la boo leen nee sunna la ñu ouf ouf de soulagement daal di koy ba moo tax yenn caaxaankat yi foofu lañuy ñuy jaar ne non yar sikkim loolu sunna la ndax mënuñoo dàq ne yeneen ma lay saa saa jàngal ko mais mais loolu c'est que sunna la quoi loolu du du du farata Euh, premièrement dañ naan waa sun bu dee sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam loolu la mais nag waajib la waajib la te loolu wax nañ ko loolu wax nañ ko léegi indi nañ dalil yeeg yooyu te gis nga la gën metti mooy ña ko meloon nangu leen woon a xool yow nag boo fi toppee waxu benn caaxaankat boo xam ne moo lay def looloo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam bu fi ñëwoon tey du la xool ah bu dee loo nga bëgg defal topp ko. topp ko topp ko nga seet bu dee ne loolu jar na ko topp fi koo xam ne moom fi lay yóbbu au lieu moo waroon a jàpp sa loxo yóbbu la ci ngërëmu yàlla ak yonent bi sallallahu mu yóbbu la ci loo xam ne moo tax yow bu fi nekkoon bu la gisoon du nag yow bu dee ne zu aqlin nga xam nga ne loolu doo ko def bu la ko kenn jaral boo deewee du nekk sa bàmmeel de ku la ko wax waxu lu am fenn la la dul wutu waaye yow àddina bii rek am nga foofu ne ci tolof tolof yoo xam ne yow yaa gina tay ne moom du la ci génne waxatu balaa nag fa nga xam ne yow xamoo fa dara ci kàmm gu kii lañ lay dugal naj la ak suuf si bàyyi la fa sax yàgg yooyu malaaka yi fekk la fa te yaakaar ne ki nga xam ne ba nga nekkee àddina mënal la lëf dangay nekk ci problème di waaja dee dara du ko ci man kooku nga yaakaar ne moo la naan defal lu xaraam après bu ma demee res la nga koy gëm kiy wax bu dofee kiy dégg warul nekk koo xam ne dafa dof de waaw léegi eh, moo tax loolu waxi caaxaan la loolu waxi caaxaan la léegi te mooy liñ la waxoon sànq naka la nit di même même buñ buñ d'accordoon sax que ne mbir mi la yow dan ngay xalaate ñu ne ki nga ne moom nga gën a sopp te loolu la ñuy wootewu de naan yonent ma sa sam ngay gis ñoo xam ne dañ koy bind sax seenu seenu buntu kër seenu oto sopp na bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla xam na ne loolu demewul noonu mooy la waaj la shaayam boo xoon rek waaw ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadha la amri fi lqiyaasi badi'u law kaana hubbuka saadiqan la ta'tahu inna al-muhibba liman yuhibbu muti'u mu ne ta'sil ilaaha yow dangay mooy buur yàlla wa anta tudhiru hubbahu ba bara ngay wane naan danga koo danga koo sopp hada waat waay waay waay lii wax jii la amri waat naa ko sama dund fil qiyaasi badi'u waaye xam ngeen ne loolu waay man dane waay loolu naka la ay way jëlee nan nga mën a lëkkalee loolu nan nga mën a gëndalee affaire boobu man da ne mooy man maa sopp diw mais lu mu bañ rek lu mu lu mu bañ laay def lu mu bëgg laay duma ko def waaw loolu loolu moom xam nga ne lu yéeme la law kaana ko bu doon ne sa sopp gi ngay woote ne dangaa sopp buur yàlla dëgg la saadiqan la ta'tahu konoon te kon di nga ko topp ndax innal ba ki nga xam ne daa sopp li man yuhibbu ko mu sopp mu tiixu lay topp yow naka ngay ne yonent ma sa sa mooy sopp bu pare bindu ko sa oto di ko revendiquer ko wootewul sax nga mer ne waa ji daf maa me dafa ma daf maa bëggalul lu baax li ma siiwee rek la ma iñaane alors que moom day bañ a wax lu amul ndax xam na ne yow soppoo na bi fen parce que sa biir ak sa biti dara du ci nabi alayhi salaatu wasalaam dara niru ca njàngale te lu mu jàngale sax nga def lu contraire nooy defe say mees en tant que jigéen yuy lang nga xam ne yonent sallallahu alayhi wasallam dane la'ana Allahu ñi ñuy jokkale ak ñi ko leen di jokkal ak loolu nga xam ko ba pare def loolu pare bëgg ñu lay wax sopp na man de du ma la ko wax bu doon àddina bi yépp la koy wax man du ma la ko wax de ah non sa tur laay xool nan nga tudd ma woowe la noonu léegi nag nee ma man dama laa añaaneeg liñ may kii grawul mais daal doo tax may wax lu amul ndax lan ta'sil iyalaha wa anta tudhiru hubbahu ah man nga ne ta'sil nabiyya wa anta tudhiru hubbahu hada la amri fi lqiyaasi badiu law kaana hubbuka sadiqan la ta'tahu inna al muhibba liman yuhibbu muti' man nga ko def la ne ko yow tans tansil nabiyya yow da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay mooy yonent bi aleyhi salaatu wa salaam wa anta tudhiru hubbahu ngay wane ne moom moom nga soog di ko feeñal waaye xam nga ne loolu waaye ci ngëndale loolu loolu yéeme na bu doon ne sa sopp ngay wax dëgg la di nga ko topp ndax ku nekk ka nga sopp moom ngay topp kon nag di xaar naan man yonent bi aleyhi salaatu salaam xam naa ne nii laa meloon mais bëgguma koo mel walla iyaazu billah te caaxaankat yépp comme ni ma la ko waxee léegi ku fi am fans lii ab musicien ni muy kiiwe ngay fexe di mel ni muy waxee ni muy doxe yére yi muy sol caaxaankat yi fiy seetaan feuilleton yi yi jóge Inde ak Brésil ak Argentine Sénégal fee koo ci gis noonu lañuy soloo ni ñu mel caaxaankat yooyu lu ñu mel ñu fexe koo mel mais boo leen ne yeneen trois cent ñu ne moom moom mooy suñu sopp moomu ñu gënal ñoom ñépp mais nag lennam duñu ko joxe dara buñ xaar sax mu ne ñu lii lañu bañ xam nga ne kooku waxul dëgg xam nga ne kooku kooku waxul dëgg ndax bu ko soppoon day fexe xam nan la mel ak nan lay doxale mu loo koy neex te ci loolu lay dox ah waaye xam nga wootewu yi moom la kee doon wax <laughs> imaam al Busayri waddaawi maa lam tuqimu alayha bayyinatin abna'uha adiyaa'u moom la imaam al Busayri doon wax borom Burda bi rahmatullah alayhi waxoon dëgg ay woote moom fekk indiwoo loo xamante ne ni mooy ay preuve indiwoo ay preuve am teg li ngay woote woo waaye waaye xamal ne doomu ñay woote loolu ay ñay wax loolu ay wootewukat lañ dañuy mooy luñ la ne diw day wootewu dara mooy nekk ko dëgg-dëgg kon sopp na beeg maa bëgg Bàmba yeeg te yow gaa yi naan maa bëgg Bamba eh, eh, Sëñ Tuubaa gaa yi gis nañ mi mel gis nañ ci kim bi ni meloon mais gaa yi seen yoon new ci man xaw ma seen xel yi dara da ci dul ne ñenn ñi walla lu leen dal nga ne moom mooy lépp jaral la ji lu nekk te ni mel bëggoo ko mel mais waxoo lu am waxoo la am bu dee ñu jigéen ñi ngay wax mais soxna Jaara radiyallahu radiyallahu anha mais yow. ñeme ngaa koo utal xam nga amul photo photo moom amu ko mooy lool dañ koo dessiner mais est-ce ko doon dessiner xalaat na fukki xelam di ko dessiner saa mu muuru ndax xam na ne nii la meloon xoolal photo kii dessiner boobu dessin am boobu ñu photo mais du photo ah est-ce que bu kenn mooy te kat ñi nga xam ne ñoom duñu muuru te jàpp ne loolu noonu loolu bokk ci dañuy tagalu rek te tagalu moom l'islam waxul tagalu. waxul tagal waxul musóor muuru la wax mooy ni li muuru la wax ah, pas tagaloo ay musóor ah non musóoru loolu yëfi wolof la ndax musóoru sa kaw bopp bi nga koy teg sa baat bii feeñ sa yo loolu l'islam waxul loolu loolu moom bu kenn wax ay musóoru naan affaire yi way muuru leen ngeen ngeen tudde muur musóoru ku musóoru defoo fi dara yaa tane nag ci deful tous loolu moom yaa ko tane léegi même même ki doon loolu wala yow yow yow di yow taxawal na da ngay dessiner soxna jaara dessiner mu tagalu kese toog nga xool mais yow de tey xaw ma fan yow laaxira ngay fanaan tey yow ah si si <laughs> la dañ lay rey te moom mi ngay wax bu dee moom gëm na gëm na gëm na loolu gëm na kii euh, taalibe la moom fukki xelam jaaru ci mais léegi te te day am doom di ko tuddee di lépp mais léegi tamit meloon bëggoo yow sa doom mel ko wala yow bu dee jigéen nga mel noonu xam nga kooku soppam ngi muy wax du dëgg du dëgg ak nu mu ko mën di bind ak ci lii sopp jaaraak jaar ja dara soppoo jaara fen dangay wax lu neex loolu kese la loolu moom fi am ngaay ay addiya li imaam ci wax de gis nga ku fi wootewu daal taxaw leen nee ko garaawul wooteel lu la neex man université Médina moo tax yooyu ay université Médina la jànge te moom nee na lii kii sunna la dañ naan la mais na jànge université Médina na jóge Ummul Qura avec xam na ñun ay complexe d'infériorité da nga koy gis fu bari mooy kuy wootewu lool grawul fa la jànge alhamdulilah kenn iñaane wu ko dañ kontaan l'essentiel na indi xam-xam bu dëgër boo xam ne bu leer te di ko teg fu leer ñun loolu la mais waa ji na teg na na nekk kumpantum masu faa génn mais man naa am xam-xam boo xam ne ki ne umul qura un pour cent bi amul te tamit bu dee bu dee ne loolu la xam bu dee ne loolu la xam waa ji li mu xam mu ngi koy jëfe ak lu mu tuuti tuuti këne moom nekk géej mais du ci jëfe daal waajee ko gën waaj yi nga xam ne moom un pour bi lay jëfe te ndax loolu la xam moo tax loolu moom wootekat yi wadda yi wu woote yi moom fekk indewuñu ko lu koy dëgëral luy preuve nag lañ wax de pas ay majhul yooyu diw nee na yooyu taxul ñuy wax abnauha adiya u ñooñu dañuy wootewu képp li ñuy wax amul voilà caaxaankat yi mën nañ la ne tamit waaye xol comme ni ñu sànk sànq xol rek am solo ñun daal fexe di sellal sa xol rek biir bi waaye biti bi garaawul waaye biti bi biti bi garaawul dañ naan la déedéet dañ naan la waa ji waa ji waxul lu am waa ji waxul lu am waxul lu am diine dëgg la biir bi moo ëpp solo waaye biir bi day day day day am ay ramification ci biti ci biti ndax loolu man na loolu la ndax yeneen ci bari saa saa am na ne mooy bi muy wax ala fil jasadi mudra idha saluhat saluha al wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya yëgu ngeen ma yëgal leen inna fil jasadi am na ci yaramu doomu aadama mudra benn dog woo xam ne ida saluxat bu sellee saluxal jasadu kullu yaram bi yépp daldi daldi baax bu baaxee sell yaram bi yépp daldi baax wa ida fasadat te mu yàqoo fasalal jasabu kullu li nga xam ne tamit mooy lu eh, mu tudd yaram bi yëpp day yàqu mu ne loolu mooy xol kon kay loolu mooy wane ne loolu mooy wane ne lan ke ne kon xol bi ni mel day feeñ ci yaram bi bu baaxee yaram bi baax bu bonee yaram bi bon yow kay bu dee ci biti dangaa bon loolu lay wane ne sa biir moo bon d'abord mooy déborder ça déborde léegi nag bu dee daa baax day feeñ kon képp ko la naan biir bi am solo loolu waxul dëgg ndax xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam këne bu liiwee jasad bi fee baax bu bonee mu bon moo ëpp solo mais leneen li solo ci mag mu ngi waaw <laughs> loolu daa ku ku sa xol sell yenn yi danga koo mën a def si biti hein moo tax yooyu yépp loolu ay affaire wax loo xam ne waxu caaxaantan la nga dégg ñenn ñi naan la non l'islam yamul ci sikkim dañ naan la mais kan moo la wax loolu ana kan moo la ne ci loolu la yem yéen moom comme que lool moo leen mooy ndax du ngeen ko def ndax en fait bi lenn la mooy ñi nga xam ne ay caaxaankat lañ wala nit li nga xam ne yàlla da la dafa ko farataal ci yow boo ko deful gis ku koy def en fait sa miroir la al mu'minu mir'atul mu'min li yonent ci ma lay saar sama waji ay waaye ji gëm yàlla ji seetoom mooy ki gëm yàlla comme que moom bu la gisee day gis boppam bu la gisee ngay def doo xam ne lii nin la waree la ko waree da nga koy gêner da nga koy gêner loolu nag moo tax fu mu gisee ko am sikkim day gêner dafa kuy yar sikkimam day ci newu naan noo diine yamul si sikkim fekk boppam lay wax boppam lay fexe fule alors que loolu politique de l'autruche boobu du dox jël sa bakkan bi naq ko ci suuf si taxul asamaan si bu dee ne jant bee fi ne mu ne fi ba léegi wàññiwul dara ci réalité yi moom dam dañ laan la <laughs> dañ laan loolu waxu caaxaan la loolu waxu caaxaan la loolu moom euh, moo tax yooyu waxu waxu man laa man laa xujjata la koo xam ne amul kii te say seytaane moo koy fooy te xamu ko voilà moom seytaane koy fooy bu dee boro day caaxaane noonu di jaay ne boroom xam-xam la dañ naan moom ka masalil ximaari rek la yaxmilul asfar

même di ko mokkal yem ci mokkal kese bëgg fu ñu wax rek mu ne waaw xadis boobu axrajahu diw diw si diw moo ko solo jële ko fii impressionné gaa yi mais kantaali xadis bi wax yoonam newu ci moom fiq bi ak yooyu moom nu muy tekkee yooyu yoonam newu ci li muy diglee yoonam newu ci mu ne kooku yem ci lool kese mais kamasalil ximaari moom mbaam sëf moo yem voilà Ah. kon waxi caaxaankat yi yii nii yëpp boo ko déggee xamal ne loolu amul benn wax mooy loolu mooy xujjatuhum daaxida du xujjaay dara ñoom dañoo wadd bu yàgg amuñu château de carte la château de carte la léegi kon foog naa ci kaw noonu kon jeexal nañu masala boobu kon mooy dafa borom xam-xam yi nañ dafa xaraam ku ko wat léegi nag wàññi bi fan lay mën a nekke mooy ñenn ñenn mën nga ci côté yi di ko côté ak ci suuf ak mooy boo ci jàppee liy wàcc comme ni Seydina Abdullah ibn am ñu yëpp nag ne dañ koy bàyyi noonu waaye loolu lu ci waay yi def lahu sunna fi hada insha allah kon nag ci kaw noonu lañ jeexaloo léegi kanta sunanul fitra yi la imaam ci Seyna Anas radiyallahu anhu dane moom comme xasu sharib dane loolu yonent ma alayhi salaatu salaam dalee na waqata mooy dalee na nu mu leen defal mooy waqata la na dalee na defal de ab dayo mooy pour quarante jours bu mu ko dépassé ñu koy ñu koy dindi mooy ci comme dagg leel leel li weyi euh, buddi karawu poqataan yi ak wat karawu naanu yi ak euh, karawu poqataan ak karawu naq ak yooyu yooyu dana da leen defal ne nañ koy def ci loo xam ne ci 40 jours yi mooy loolu du ne waa ji dañ naan ko léegi jàppal ba 40 mooy ci délai boobu noonu saa bu ko soxlaa rek bu ay weewam commencé sëq mu dindi li koy dindi loolu it ci sunanul fitra yi la da gis ñoo xam ne seen wey yi day gudd gudd yoo xam ne ñenn ñoom ñu bëgg am surtout jigéen ñi ay wewu xaw ma indo xaw ma lu mu tudd noonu yooyu yëpp ay affaire caaxaan la yonent bi aleyhi salaatu salaam mooy fitraam bokk na ci taqlimul alfaar mooy di dagg wey te lim leen délai bi mu leen kii woon mooy ci 40 jours yi. nag kenn du ne affaire bi farata la loolu moom la yonent bi aleyhi salaatu jàngale da ko fii bàyyi bi niru niru lu actrice sàngam nga xam ne. saa su ne ci télé bi mu wane fi di sëy ci en direct nekk koo xamante ne prostituée la boo xam ne ñamawu ngeen koo wax ne noonu la loolu kese la ndax xaw ma mook ki taxaw di jaay boppam ci mbedd mi sax ko tane ndax moom ku newul ca mbedd ma foofa doo ko fekk mais kii moom ci télé yi lay kii ñépp di ko gis ñu tas ko ci àddina bi ñu topp ko di ko jàpp la star alors yéen a ko may audience li mu am yéen a tax ngeen koy jàppale ci yu xaraam yooyu mu ne comme suñ feuilleton yi gars yi seetaan ci réew ma yu salte yooyu nga xam ne moo tax daanaka réew ma wax fa diine jafe yu salte yooyu ñu fa juug ba mu fees dal kenn nanguwu cee wax dara nga gis ñenn ñi nga xam ne sax dañuy jàngale di ci jox ay exemple wal iyaazu billah hada moom loolu moo gën a garaaw ba ñi nga xam ne xamuñ jàpp ne affaire bi kon garaawul alors que la ilaha illallah moo gën a garaaw kaay leen ñu garaaw waaye nag <laughs> la waykat bu arab boo xoon rek mais kii euh, wa waraan shaati yaxmi dhiba anha fa kayfa idha dhi'aabu laha ri'aa'u allahu akbar mu ne ki nga xam ne mooy waraan shaati yaxmi dhiba anha ki nga xam ne mooy sàmm ay ay ay ay jur ay troupeau ay xar ak ay bëy yu mel noonu day day moom dafay nekk ngir di di protéger troupeau bi contre le loup le loup till bi day day fexe till bi bañ a fàdd li nga xam ne mooy gàtt gi moom day fexe di def le tout ba di di di di ko surveiller di def ay ay ay kiiwag ngir rek mën a préserver troupeau waaye léegi dama lay laaj ana nan lay demee bu dee ne nag till bi ci boppam tey moom mooy sàmm gàtt yi ki nga xam ne moom dañ koy sàmm bi moom la fi nekk ngir mu bañ a jege troupeau yi léegi buñ nekk yaw yow ci boppam yow till la luukaay nga sàmm nga gardeel troupeau muy demee mais da leen di fàdd ñoom ñu lool moo ñu dal léegi mooy ñun till yi muy mushrikuuna yépp mulhiduuna yépp ñooñu lañ bàyyi léegi ñoom euh, euh, euh, raiyawul l'islam njabootu lislaam gi ñooñu lañ bàyyi ñu leen di éduquer yàlla nga xam ne boroom xam-xam bi nga xam ne moom dafa sell ta yàlla kese tax ñooñu lay fexe soril ñi nga xam ne ñooy njaboot ak l'islam ndax xam ne dañ leen di yàqu du ñuy modèle ci dara waaw du ñuy modèle ci lenn lenn lenn ñu lay fexe ñu sori troupeau ñu ñu sori ñi nga xam ne ñooy njaboot ak lislaam léegi nag dama lay laaj léegi mbir mi nan lay demee bu reeni nag ñooñu noonu ñuy ñuy boroom xam-xam bi te loolu la yonent bi saa saa masa moo tax mu naan xaaliful yahuuda wal wal majuus naan leen qassu shawaarib wa a'fu liha wa ahfu liha naan leen wa a'fu liha voilà naan leen wutelee nag mushrikuuna yi ak majuusi ndax gis nga affaire Kisra la woon naan leen wat leen dee leen wàññi seen naanu yi seen moustache yi te di yar seen sikkim yi voilà léegi léegi bu dee ne bu dee ne ñooñu noonu léegi nag ñoom xaaliful mushrikiin afu shawaari wa awfu liha bu dee ne gaa yooyu léegi ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy yar umma bi moom fan lañ jëm till yi ñoo mujj di garder troupeau yi mooy troupeau desetu fa moo tax xoolal suñu société yi léegi jullit ñu niñ mel daanaka ñoo piir sax ñi nga xam ni ñoo leen doon yar ndax yenn yi nga xam ne moom lañ ñemee def même ñi leen yar ci nasaraan si wax duñu def lool mu yokk ñi nga xam ne ñoo ñoo chrétien yeeg yooyu ak athée yi kon nag loolu lu jara bàyyi xel la te yi problème bi yëpp loolu obstacle ba mooy bi gën a rëy mooy moo loolu mooy modèle léegi boo gisee acteurs yeeg yooyu yëpp noonu lañ mel ñoom ñépp ay xuuf presque seen kii te mooy la ñu naan waa ji mooy playboy ak yu mel noonu looloo leen neex léegi nag ñépp topp ci di fexe mel ni ñoom bali yonent ma sallallahu alayhi wasallam jàngale ñu fule ko au pied jàpp ne lu ñaaw la ku ko mel sax ñu naan waa ji beneen âge la jóge waaye gis nga bés boo waxee loolu tax xiiram yow ngay jullit wax ko ngir saboote di leen saboote ñi koy def bay saboote waale yonent bi alayhi salaam xamal na yow yéeféer na ndax képp kuy saboote yonent bi alayhi salaam wala mu wax nga ne li mu wax amul kooku yéeféer la même bu dee ne mu ngi financer ay dem Makka yu dul jeex kooku yéeféer la ku saboote naan yonent bi alayhi salaam li mu newoon baaxul hada kaafir kooku yéeféer la de kon nag lu leer la yow kay bu dee am nga sax faible yemal ci sax faible yow doxaloo doxaloo yemal ci lool te bul jéem a daganalal kenn lenn nee la ah, man daal nii la waaye man ci man la waaye mbir leer na yonent ma lay saar nag lii la wax kantaan man loolu man la may reconnaître la voilà loolu nga wax ko mais di jéem daganal ba pare bi jéem a ñaawlu li ñu di def loolu wal iyaadu billah